الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ñu àggale fi ñu yemoon muy huitième question bi ci masala fiqh yi nga xam ne moo nekkoon ci suñ ñaari xadiis yi ci téere al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah di Bulughul Maram min adillatil ahkam Euh, ñu ngi woon ci huitième question bi moo doon comme exemple bi ñu joxe woon bi ñuy commencé mooy ana yan nit yan góor la jigéenu jullit bi man a comme buñ sone woon këram wala ñu nekk mu nekk ak ñoom ana kan la nga xam man man naa bañ a muuru ci seen kanam da man na leen nuyu tamit man nga leen a jox loxo ñooñ ñooy ñan mooy daal ñi xam ne mënuñu koo takk takk ci gàttal mooy buñ dewoon buñ doon seet kan lañ koy may moom ndaw si dinañ seet yëpp ba mu des ñooñu léegi euh, alxuraan yàlla jalla jalaalu moom douze la lim ci suuratul nuur kon mooy douze ñi ñuy wax moom mooy ne benn jigéen mooy jigéen buñ ko doon maye manuñoo manuñ leen suñu koo may ñii mais tamit mooy ne man naa bañ a muuru ci kanamu tamit man nañoo wéet tamit nekk nii nuy lim nii yàlla da ne wala yubdiina zinatahunna illa li bu'ulatihinna mu ne jigéen ñi bu wane seen taar mooy bu ñu yi nga xam ne dañ leen wax ñu nëbb ko comme seen karaw yeeg yooyu seen bopp yeeg yooyu dañ leen a tax ñu nëbb ko bu dee lan benn étranger koo xamante bu ñu nee nag pas ñun ñu ñëw France koo xamante ni nii moom waaw ah kay moom manu ko mën na koo takk ku mel noonu bu waaw kay bu ñëwee kooku yàlla da ne nay taaram ci en face kooku. mu ne illaa ba mu def nag li buxuulatihin na mooy seen jëkkër mooy kon jëkkër ak jabar mooy jigéen ak jëkkëram mën nañoo wéet mën nañoo dem fu leen neex bu dee suñu baganal la fu leen neex bu leen ko déggee na rek te kon tey mën nañoo woo kii jënd benn kii dem fu ñu neex bi déedéet ay fekk jàmm ma dem dé waxuñ leen yooyu mooy daal mën nañoo wéet mën nañoo def lu leen neex fekk mu ngi nekk ci cadre l'islam aw abaa'ihinna wala boog keneen kon un bi mooy seen baay waa seen jëkkër maanaam seen jëkkër mais bu doon taaye jaam bi am ku am jaam bu jigéenam it foofu it benn la mooy li ñuy wax sayid koo xam ne moom moom ndaw si wala mu ne deuxième bi aw abaa'ihinna wala seen seeni baay baay ku jigéen ci kooku mën naa wéet ak moom man naa bañ muuru ci kanamam te tamit buy tukki mën naa ànd ak moom mu ne keneen kon ñaarango jëkkër bi baay baay baayam moom aw aba ibulatihim na walla seen baayu jëkkër yi moo jigéen bu nekk jigéen ku nekk jëkkëram papaay jëkkëram moom papam ba ci maamam sax maamu maamu waa ji comme ci biir papaam moom moom ci ci la bokk kooku tamit bu doon tukki xam nga lislaam dafa tere jigéen bu tukki lu ëpp jour lu ëpp jour te àndul ak maxaram mooy koo xam ne mooy ñii ñuy lim mooy ne kon boo ci déggee mooy ne kon ñii mën naa ànd ak ñoom tamit tukki kon mooy troisième mooy aba ihim na mooy seen baay aw aba ibulatihim na wala mooy troisième bi seen baayu jëkkër aw abna ihim na wala ñu aw abna abna ihim na ñoom jigéen ku jigéen ci jur mooy doomam doomam jum jur moom mën naa mooy bu dee Aysatu dafa jur dafa jur Móodu moom Móodu mën nañoo nekk mën nañoo wér mën nañu ànd voyage yi ñoom ñaar rek loolu dara newul aw abnaa'i bu'ulatihim na wala doomi seeni jëkkër yi mais nag li jëkkër duñ la may rek comme ñu ne may nañ ko fii rek jeex na déedéet mooy il faut bu ñu wéetee wala ñu sëy jeex na mooy ne kon kooku doomam doomu jëkkëram jooju moom ci la bokk kon ñu ñu ci lan cinquième waxoon nañ jëkkër ji baay bi baayu jëkkër doomam moom doom yi moom doomi jëkkër kon mooy cinq waaw wala seen seen frère moo xam frère boo xam ne yéen a bokk baay ak ndey ak baay wala yéen a bokk baay wala yéen a bokk yaay jigéen boo xam ne baayam par exemple dafa am ñaari soxna moom ñi nga xamante ne nii góor ñi nga xam ne moo bokk ak ñoom ndey ak baay man naa wéet ak góor ñi nga xam ne baay rek lañ bokk tamit mën naa wéeteeg ñoom bu dee tamit côté nday tamit seen yaay tamit noonu mooy ki nga bokkal yaay kooku tamit man ngaa wéeteeg moom. waaye tamit doom ñooñu mu ne aw abnaa aw banaati aw abnaa ixwaan ixwaanihinna mooy seen aw bani waaw aw bani ixwaanihinna mooy ak seen doom yi yi seen sœur yi wala seen frère yi jur. loolu day man naa nekk aw axawaatihim na moo xam tamit seen sœurs yi seen doomu sœurs yi tamit bani axawaatihim na seen doomu sœurs yi tamit léegi nag ci la dugg nag ci beneen doman boo xam ne ndax bani axawaani euh, axawaatihim na loolu ci côté frère yi ak ñi nga xam ne yéen a bokk dara foofu la yem mooy ci nga ne yaay ñeen bokk wala baay wala sa jëkkër la foofu la yem léegi ñuy ñëwaat aw nisaa ihim na mooy jigéenu julli ñi mooy kon jigéenu julli man naa bañ a muuru ci kanamu jigéenu julli waxuñu la nag nga def yaramu neen de mooy ne man ngaa bañ a muur li ñuy tere kenn waxu leen dañuy def yaramu neen seen kanam wala ñu nekk déedéet mooy ne ñoom mën naa bañ a muuru ci kanamam waaye nag bu dee chrétien la chrétien la jigéenu chrétien wala juif wala sax gëmul dara ate bi ate bi jigéenu julli sax waru ko la gis jigéen jooju ate bi waru la gis moo góor yem moo góor gu man la takk bu ko mën a takk moom ndaw si ñoo yem ci kanamam mooy manu leen la manu ñoo wéet waru la kii bopp gis gis ci moom ñuy tere góor gis ko ci moom comme ñun liñ jàpp léegi jàpp ne jigéen ak jigéen la déedéet tubaab bi gëmul dara wala du euh, sénégalais bi gëmul dara moom wala mu nekk chrétien wala juif kooku man warula gis ci yow loo warula gis sax sa sa karaw yow jigéen karaw bi sa sa bopp da nga ko war a muur ci karaw ndax la ndax tamit loolu am na ci yenn borom xam-xam yi ne ndax loolu man naa dem di ko nettali di ko nettali ñeneen naan kii ndeysaan karawam gi di aka bari dem di ko nettali ñeneen ñoo xamante ne ni suñ ko mën a nettalee rek mais même bu loolu amul dañ koo tere aw misaa yi na mooy jigéenu jullit ñi léegi mu des ñan ak ñeneen ñi mu ne aw maa malakat ay maanuhun na ak ñi nga xamante ne wala ñi nga xamante ne nii comme jigéen bi bu dee dafa am ay jaam ba jaam bi am bu dee jigéen bi dafa am ay jaam jaam boobu moom moom it ci la bokk ndax moomeelam la mais daa am tamit ñoom limite ndax li ñuy wax nii yëpp da gis ne am na ñoo xam ne li ñuy wane seen kanam mën naa gina se man naa gën a pousser que ñeneen nii ndax xam nga jigéen doo xamante ne ni moom dafa tereflaayoo dara ci kanamu baayam ko mën naa bañ a def mais kooku xam nga ne c'est plus grave bu dee ci doomu doomu jëkkëram la boo xam ne juru loolu moom bokkul léegi kon mooy koo xamante ni jaam la tamit bu moomal boppam wala koo xamante ay tabax yi la ghayr ulil irbati min ar-rijal mooy ñi nga xamante ni comme ay alcool yi nga xam ne ñoom tur yi ci lycée yi nekk wuñ ci dara lu dul ñoom ñëfi jigéen waxuñu ci dara ñoom daal kër gi na ceeb bi pare ñu lekk dem seen yoon lañ ci ñoom loolu rek lañ ciy xaar xéewal yi ñëw ci kër gi daal moom loolu rek te leen seen bi kantaan ji ndaw si solu naag moom yooyu sax ko xool toppatoo wu ko comme paa boo xam ne moom dafa dem ba màgget ba ba mënatul dara yooyu sax toppatoo du ko këram daal moom këram dafa ñàkk muy ñëw fii ngir saa bu lekk jotee mu ne kooku tamit ci la mooy koo xam ne amatuñu ay plaisir yu jigéen yooyu xalaat nekkatul ci ñoom comme kooku waaye nag bu dee nag loolu dafa dàqu comme ñu gis ko mu commencé ci comme dañu naan ko lay comme ni yonent bi sallallahu alayhi kii bi nguni nguni nguni ngaana bi nguni ngaana bi xam nguni ngaana moom ñoom ñoom ci lañu mais dafa gis ne ngunu ñaana bi dafa daf ko dégg muy décrire jigéen ñi di décrire description yi poussé mu mu exilé ko yóbbu ko ci bi ci dëkk ba ci dëkk yi ci côté yooyu ne ko yow dëkkal foofu ndax kii ki moom danger lu ndeke mooy nag ku ñu ñi ñuy wax nii ku ñu ci gis nga commencé di yënguwaat rek ko dañ na léegi nag dañuy tëj wala kan awit tifli alladina la yazharu ala awratin saa wala jigéen góor euh, xale bi nga xam ne moom yooyu xamagum comme xale bu am deux ans un an mais léegi deux ans yi wute nañoo deux ans yi yooyu léegi deux ans yi sax bu ñu waxee da ngay tiit mais mooy daal xale boo xamante ne nii yooyu xamagu ci dara affaire ay jigéen ak affaire góor xamagu ci dara xale boobu tamit taxul ñuy wax kooku tamit ci la kon ñooñ mooy duur mi léegi bu ko defee kon foofu la masala yi léegi ni ñuy def mu gën a gaaw bala ñoo comme que am nañ quinze minutes ñu def ndax xadis yi di ñëw ñoo ñoppi masala xadisu xaj bi xam nga ñu jàpp ne xaj bi dara loolu mooy wane ne l'islam moom lépp lay traité ñun xaj bu ñu déggee rek dañ naan dàqal mu dem mais yonent bi sallallahu alayhi lim ci wax noonu nga xam ne moom lay li waxoon rek ne yàlla da jox jawaami'ul kalim mooy lan mooy day wax benn wax gàtt boo xam ne ci kaw nii da nga naan loolu lii dafa gàtt ndegete yow bu ngeen ci doon bind ba lislaam amee ba léegi ñu ngi ciy bind ba tey jii ñu ngi ciy bind te jeexagul kenn mënu la wax deux mille cinquante kenn dootul bind ci thème boobu amatut lool kenn mënu koo wax mooy lenn lay wax lu gàtt. loo xam ne nit ñi nga xamoo xamuñ dañ naan non lii de moom as phrase la rek phrase boo xamante ni man ngeen cee bind li ngeen yor ñëpp ci ay daa tarutee wax ji moom li mu làmboo ci ay ay signification ay sens des léegi moo tax xaj bi euh, xadiisu xaj bi ak xadiisu muus mi ñoom ñoo dina gudd ay masala moo tax kon ni ñuy def mooy dañuy def taxriiju xadiisu xaj bi mooy xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu boobu al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa an Abi Hurayra radiyallahu bu ngeen xoolee ñu yokkee euh, al-Hafiz Ibn Hajar dane ba léegi mu ngi wax ci wàllu ndox kitaabu tahaara baabul miyaa mu ne wa an ba léegi maa ngi jële ay xadiis yuy wax ci wàllu ndox ma koy jële ci yonent bi sallallahu di la ko indil ci téere bii di Umdatul Ahkaam non Maram <laughs> maa ngi juum naa Umdatul ah, eh, Bulughul Maram min adillatil ahkam li ciy yor sànq moom eh, waaw sànq dama ko war a xool eh, muy Bulughul Maram min adillatil ahkam wal Hafiz Ibn Hajar mu ne ba léegi maa ngi ay hadith yu wàllu ndox mu ne waxaan Abi Hurayrata jëli nañ ci Abu Hurayra radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm te dugal ko àjjana ak mbooleem saxaaba yi ak ñulit ak mbooleem jullit mu bi saa salaam de annahu qaala moom dane yonent bi nee na tuhuru ina ahadikum ila walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bitturab mu ne yonent bi saa salaam dane laabub ndabu kenn kenn ci yéen tuhuru ina i mooy laabub ndabu ahadikum kenn ci yéen yéen jullit ñi ida walaxa bu dee da cee da cee naan wala mu dugal ci gémmiñam alkal bu xaj an yaxsilahu bu bëggee mu laabaat li la bëgg a wax nan ngay def mu laabaat mooy da nga koy raxas sab'a marratin juróom ñaari yoon ulahunna benn bi ci yooyu bisturaa bi nga defe ko suuf léegi xadiis bi imaam muslim moo ko moo ko solo wa yi lafzin ci da am na ci yeneen ndax yu bàyyi moom buy indi day indi xadiis yi mu xam yëpp ci buntu wopp ci da koy indi mu ne am na ci benn ci version yi mu indi fal yu rëkku dana na ko tuur mooy ne bu njëkk yi amul fal yu rëkku fal mooy na ko tuur loolu la imaam muslim indi léegi xadiis boobu mais xadiis abu hurayra boobu moom lañuy def taxrij bi insha allahu taala léegi kon buntu mooy ñaari xadiis yi ñu wax ko léegi ndax fii la doon dina yi mooy ne seen tur mooy xukmul asar mooy attey nekkiti ndef asar mooy yi nga xamante ni xam nga feerañ doon wax fadlu tahur mooy atte bi ñu gisoon sànq atte wu nekk bi nga xamante ne dañ leen a utiliser ci jaamu yàlla ba pare comme jàpp wala sangu bii nag mooy rek def yi en général comme xaj bu naan mu des ndox mu naan euh, muus mu naan kon fii animaux yi ci animaux yi lay wax animaux yi nga xamante ne ay animaux domestiques xaj xam nga xaj dañ koy gis ci kër mais ça dépend ci yéen bu ñu koy gisee nii rek ci mbedd bi nii nga xam ne koo gis rek mu yorub xajam di xëcc waxuñu yooyu mooy li nga xamante ni dañ koo permettre ci l'islam nga yor te sax bu boobaa ci biti lay nekk yooyu ëtti baag yooyu wala te ginnaaw kër yi mais daal mooy animal domestique la moom ak muus comme ñu mel noonu ba ci kaña sax man nga mën ngaa teg sa ndox kaña nga jekki rek gis benn kaña di naan nga ñëw rek mu dégg la ndaw léegi kon lan mooy àttee ndox yooyu loolu la xadiis ñaari xadiis yi di traité léegi comme suñu xadiis yi dafa am beneen version dama ko fàttewoon mooy bu imaamu Tirmidhi ah, ndax xadiis bi ñaari ñaari kii la ñaari côté la bu njëkk bi imaam Muslim rahimahullah moo ko kii léegi boobu la ñuy njëkk bu ñu paree ñu liir bi ci tegu ba pare def tax yi bi léegi bii xadiis bi muy bi ñu wax imaam Muslim moo ko solo ndax dañ noon dañuy wax ñu ko solo imaam Muslim rahimahullah moo ko solo ak imaam Abu Dawud ak imaam Ahmad ak imaam Abu Awaana tamit ak al-Bayhaqi ak Abdurrazzaq ak al imaam Ibn Xuzayma ñoom ñoom ñu ngi ko jëlee ci yoonu Hisham Ibn Hassan moom moo ko jële ci Ibn Sirin mooy Muhammad Ibn Sirin ndax en général bu ñu waxee Ibn Sirin noonu rek ci wàllu xadiis euh, Muhammad Ibn Sirin la ñuy wax comme lool waxee suñu waxoon na ko ci biir cours comme ay Hasan ak yooyu ndax dafa am Anas Ibn Sirin tamit moom dafa am frère mais bu ñu Ibn Sirin rek. mooy Muhammad ibn Sirin lañ ci jublu ñu gën koo xamee ci wàllu ay gént firi gént ak yooyu imaam bu mag la woon rahimahullah mu ne moom ci moom la ko jële moom moo ko jële ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi nee na tuhuru inaaya ahadukum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab kon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na laabum ndabu kenn ci yéen bu dee xaj da cee dugal gémmiñam wala mu naan ci nan lay defaat ngir mu nekkaat lu laat mooy da koy raxas juróom-ñaari yoon de uulaahun na mooy di njëkk ci raxas yi nag bitturaa bi mu def ko suuf mooy mu def ci suuf léegi mu des loolu kon ñoo ñoo ko indi tanta version bi ñu la waxoon ne fal yu rek loolu euh, gis nañ ne dafa am borom xam-xam yoo xam ne ñoom d'accord uñ ne fal yurku yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ndax fal yurku bi version boobu imaam muslim moo ko solo ak imaam Nasaa'i tamit indi na ko ak al-Bayhaqi ak Daaraqutni ak Abu Awaana ñoom ñëpp nag ñu ko jële ci yoonu Ali ibn Muslim moom moo ko jële ci al-Amash mu jële ko ci Abi Razin ak Abi Salih ñoom ñoo jële ci Abu Hurayra mu wax lool mu ne lan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na idaa walagal qalbu fii inaa'i ahadikum falyurikhu thumma sab'a marrat mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane bu dee xaj dafa naan ci wala mu dugal gémmiñam ci ndoxu ndabu kenn ci yéen na ko tuur ba pare mu raxas ko juróom-ñaari yoon kon léegi nag fii problème bi mooy falyurikhu da mooy hadis bële amul bi njëkk version bu njëkk amul mais bii nag am na ci mais borom xam-xam yi dafa am ñoo xam ne dañ ne salwulxi ñoom jàpp ne nabi moo ko wax ndax Ali ibn Mushir rahimahullah rek ci ñuy nettali jële ci ñu indi nekk ci seen moom rek moo nettali boole ci fal yurku même bu dee ku wóor la ndax ziyaadatu siqa mooy lan ndax loolu benn question ci wàllu xadiis la mooy bu dee ndax lii la ziyaadatu siqa mooy benn événement dafa am fii xew fii wala ci biti bi ñuy ñëw ñu ñëwandoo fekk ñuy ñetti personne wala cinq cinq ñu ñëpp wóor mooy nañ waxoon ci ñu wóor bu bu njëkk dañuy door a commencer at ah nun yooyu baabitu nag yooyu mooy ne doo wóor rek man ngaa wóor te yow loo gis rek fàtte ko ko taxul ñuy wax mais ñoom ñu génn bi ñu ñëw ñu gis benn waay ne dama romb rek man damaa gis waajee romb rek xale bi nekk ko kon ñaar war naa bi rom man a kii ne ñëpp ñeenti ñëpp ne non xale bi moo ko nekk par exemple loolu rek lañ nettali léegi kenn ci nelan am ki ki ci des xam nga quatre la cinq lañ la wax quatre ñoom nee nañ xale bi daal lañ rom moom mbéj waa da ko romb daal noonu dafu ko dara dañ doon fii day dox di ñëw di waaxu moom mu jóge ñu ndekk ñu xool ñu ko wax nit wóor léegi ñu ne waaw benn affaire ngoo ke kenn ci ne moom non mbéju ko rek yem ci da ko ba pare tajju ko mooy lan da ba pare duur duur foofu tànk léegi ñeneen ñi moom ñu laaj leen ñoom ñu ñoom nag lii daal lañ ñettal ñoom daal mbéj bi daal ñun lii lañu ñun daal lii lañu gis te ñoom ñëpp a ko fekk te événement bi foofu la amee woon léegi dañu naan soit ñeen nañu dañ ne comme que wóor na waa ji waa ji ci yokku affaire bi mais information la bu mu yokk te te ki ki nga xam ne moo jàpp loolu benn règle la mooy ki nga xam ne moo jàpp dara comme benn benn événement am ki nga xam ne moo jàpp information bi comme que wóor na moom la ñu jiital ci ki nga xamante ne nii moom day dàq mais par exemple amul ki nga xam ne moom day saxal moom la ñuy jiital ci ki ne amul mais loolu ñenn ñu ne kon nag dañ naan kooku daal moom dañuy d'accord li mu wax ne waaw kon information bi au complet lool la mooy ne xale bi daan ndaj dóor tànk léegi ñeneen ñu ne déedéet ndax ñeewu ko gën wóor te ñeent lañu kooku la ñeent ñu la ñuy ndax loolu moo gën moo gën a logique kee mën naa am mu juum mais nag li gën a wóor mooy li nga leen wax ne léegi lenn la mooy dañuy seet bu dee par exemple ñaar lañu ñaar ñoo xam ne wóor nañu wala ñett ñett sax nañ jël ñett comme cinq yi par exemple deux yi ne deux yi yokku ci ñett yi ñoom yokkuñ ci mais ñu xool deux bu doon benn info buñ génnee ci cadre xale bi ñu ñëw loo xam ne dañ koy nettali di ko jëli ci sëriñ ñu ne ah sëriñ bi dafa toog di nettali kii ne wax na lii ñett ñëpp ne lii ne sëriñ bi wax ñaar ñee ñëw yokku ci dañuy xool réellement dañoo war a xool est que ñaar ñu ci yokku ñoo gën a yàgg ak sëriñ bi wala déet bu dee ñoo gën a yàgg ak moom comme cinquante ans wu ñuy ànd ñett ñee moom démb lañ ñëw bu boobaa duñ ne majorité bi comme que ñoom lee lañ wax te wóor nañ rek dañ naan ah. ndax ñii dañoo yàgg ak moom xëy na kat ñoom dañoo dégg information vingt cinq ans yi ñu koy dégg déggat kon nag ñii la ñuy jiital même bu dee kenn la wala ñaar ci kaw ñi loolu mooy teqantal bi ci am léegi kon ñoom ñu ne am borom xam-xam yi ñu ne euh, kon loolu mooy mooy ñett yi ñu wax nii moo am dañ koy d'accord ñii ne duñ ko d'accord mais li woon mooy dañ koy so mais nag fii effectivement mooy ne li gën a wóor mooy li ñuy wax ñu ne dañ koy dàq ndax ñu indi ñu jële ci al-Amash ñépp Ali ibn Musir rek moo ci cité loolu te dafa wóor wuute dafa dafa dem contre avis boo xam dafa contre ñu ko gën a wóor ko gën a bari léegi moo loolu moo tax euh, kon boroom xam-xam yooyu wax lool ñu ne kon nag wax jooju daal comme ni nga xamante ne ni Ibn Abdul Bar ak an-Nasaa'i rahmatullah alayhima ak Ibn Manda ñoom dañu ne affaire bi daal moom waxut moo jógewul jógewul corante nañ ko tuur bi léegi nag mu def beneen version bi mooy version wu imam at-Tirmidhi ndax al-Hafiz Ibn Hajar dane wal Tirmidhi uxraahunna aw ulaahunna bit-turab dane jële même hadith bi boo demee ci téere imam at-Tirmidhi sunan bi rahimahullah moom dane alxaadi yi ñeen dane na bu mujj bi aw ulaahunna wala bu njëkk bi bi turaab waaye foofu waxoon nañ ne dëgg dëgg aw ah, imaamu Tirmidhi ulaahunna lañ njëkke na aw uxraahunna alxaafis eh, laa dafa jiiñ dafa dafa wëlbati kii bi mais nag foofu dañ naan la mooy ngànt biñ ko mën a jox mooy ñi nga xamante ni ndax boroom xam-xam yi dafa am ñoo xam ne d'accord nañ ne xadiis comme que borom xam-xam nga xam na leer li ñuy wax wóor nga borom xam-xam nga xam nañ ne yaa ngi ci domaine bi boo déggee wax man nañ laa permettre nga nettali ko nga bañ a utiliser mots yi koy utiliser woon mooy riwaaya bil maanaam mooy nga jël sens bi nga nettali ko pas nga jël wax ji moo tax moo nga koy nettali ñoom jàpp nañ la loolu mën naa nekk fekk wóor nga tam mën ngaa ba tamit doo trahir waa wax ji mu wax kon ñu ne loolu daal yoon lañ digal daal xaafis xëy na moom daf bokk ci ñi nga xam ne jàpp nañ la loolu man naa nekk moo tax te tamit waxoon nañ leen ne li mu koy bind ci voyage yu nekkoon xëy na tamit yooyu yëpp tamit man na see nekk mooy waxoon nañ leen tamit voyage bi neexul woon comme ñu soxna Fane di jël avion ñu biti yooyu demawul noonu noonu mooy ne ñoom ay gëléem ak ay yooyu lañ doon ay mbaam wala sax nga dox dugg ci désert bi yooyu lañ doon ba pare di bind téere bi yi ñuy wax sukkandiku wuñ ci dara ci mokkalam rek la xëy na tamit loolu tamit mën na koo mën naa tax tamit mu kii ko waaye tamit li gën a wóor daal dañ naan jàpp na ne ngant bi gën a wóor daal mooy dafa jàpp ne loolu mën naa nekk au moment où sens yi mu ngi fi ba léegi bu njëkk bee bu bu njëkk bi ak bu njëkk bee bu mujj bi loolu ciy déglu xam ne ne benn la xam naa lool daal moom lañ xamoon ci façon ngant bi ñu xam ne moom lañ ko wutal ne moo tax insha allah mu def kii boobu léegi kon xadiis bi euh, Ibn al-Jawzi rahimahullah moom dane xadiis bi moom kiiwul moom dafa ne xadiis bi wérul ndax dafa Ali ibn Musir moom da koo jaawale ak Ali ibn Musir ibn Qudama mooy maamu kii maamu kii la ko ibn Abdullah ibn Qudama moom la ko jaawale moom dafa jàpp ne Ali ibn Musir ibn Abdullah ibn Qudama waaw abdullah ibn waaw abdullah ibn siwaar waaw moom la jàpp ne moom wérul da lool ñépp d'accord ni wérul mais nag da koo jaa da koo jaawale mooy siwaar ibn abdullah bi nga xam ne al-Anbar yi bi ñu doon wax moom kooku la ju euh, bokkul ak Ali ibn Musir bii mooy mooy deuxième ndax Ali ibn Musir mooy bi ñu doon wax ci kaw bii siwaar ibn abdullah al yi ndax imaamu Tirmidhi mu wax leen ni mu ëndee ci bi dane moom Siwaat ibn Abdullah moo ko moo leen nettali ci la jële wax bi al-Anbari mu ne moo al-Mu'tamir ibn Sulaymaan nettali na ko mooy ci moom lañ jële wax ji tan moom mu ne dégg na Ayyub as-Saxtiyaani ibn Tamiya as-Saxtiyaani rahimahullah moom moo doon nettali di jële ci ibn Muhammad ibn Sirin moom moo ne yuxsalul inaa'u idaa walagha fiihi al-kalbu sab'a marraat uulaahunna aw uxraahunna bi turaab wa idaa walagat fiihi al-hirra xutila marra moom moo ne yonente saa salaam dane dañuy raxas ndab bu jël xaj naanee ñetti juróom-ñaari yoon bu njëkk bi wala bu mujj bi ñu defe ko suuf waaye bu dee nag muus moo ci naan kooku benn yoon dañ koy raxas léegi nag foofu nag la ibnu ibnu Jawzi rahimahullah ne kat siwaar bii siwaar ibn abdullah nii moom dafa dañit mais da koo jaawaleek maam bi waaw kay siwaar ibn abdullah ibn xudaama contrairement ak siwaar ibn abdullah bi nga xam ne mooy sëriñu léegi nag yeneen saxaaba yi nga xam ne ñu indi xadiis mel ni mooy abu hurayra radiyallahu anhu xadiisam moom mu ngi ci al bu imaam malik rahimahullah boobu moom dana ila sharibal kalb bu xaj naa ne fii inaay ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat na ko raxas juróom-ñaar yoon te tuddul suuf lii nag version bu am solo ndax après bu ñu ñëw ci masala yi mhm. li tax Maliki rahmatullah alayhi di wax li ñu wax ñoom fii lañ ko teg kene ñoom version bi ñëw ci al-Muwatta mhm. amul suuf kon nag suuf daal du loo xam ne dañ naan la faratal nga def ko ci par force nga def ko ci mhm. léegi beneen bi Abdullah ibn Mughaffal tamit mais boobu moom dana yonent saa salaam dafa digle woon moment ne ñu xaj yi ba ci yàgg mu tere leen ne leen sax effectivement kii amu ngeen sax problème ak xaj waaye bu xaj naanee ci ndoxu kenn ci ci ndabu kenn ci yéen na ko raxas juróom-ñaari yoon te juróom-ñetteel bi mu def ci suuf am na tamit euh, version Ali ibn Abi Talib tamit moom dane fal yaxsilhu sama marrat ihdaahu nabil basa mu defe ko na ko bu dee xaj dafa naan ci ndabu kenn ci na ko raxas juróom-ñaari yoon benn ci yooyu ci fois yi mu defe ko ndox mu ci suuf soo xam ne suuf su xonq la comme suuf na ci def suuf Abdullah ibn Umar tamit indi na même xadis bu mel nii mu ne idaa walaxal kalbu fii inaa'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat na ko raxas bu xaj naa ne wala mu dugal gémmiñam ci ndabu kenn ci yéen na ko raxas juróom-ñaari yoon léegi nag euh, Abdullah ibn Abbas tamit indi na xadiis yu mel nii léegi ñu xool mu am juróom bu ñu seetloo mooy ci ñuy def suuf si dafa am juróomi version yu ci wut benn bi na ne ulaahunna mooy bi njëkk am bu ne ulaahunna aw uxraahunna mooy bi njëkk wala bi mujj am bu ne ihdaahunna benn ci yooyu am bu ne juróom-ñaareel bi cinquième bi ne wa afiruhu as-samina bi turab mooy ba Abdullah ibn Mughaffal mu ne juróom-ñetteel bi na ci def suuf muy kon juróom yoo xamante ne ni place bi ñu war a def suuf si dafa wute ci juróomi version yoo xam ne bokkul loolu ci la taxriju xadiis bi yemoon insha allah muy xadiisu Abu Hurayra bi jëm ci wàllu muusu léegi nag xam naa dañuy yem foofu beneen bi muy xadiisu muus bi bu Abu Qatada radiyallahu anhu boobu dañuy bàyyi bi ñëw bu ñu ko defee door dugg ci masala fiqh yi insha allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa question bi ngay laaj mooy sant leeral yi nga doon indi ci jigéen ñi ñi ñu mën a ñi nga xam ne man na mën nañu ànd ak ñoom par exemple ñuy voyage mooy question bi nga soulevé sànq ndax góor ñi aussi à l'inverse góor ñi ndax ci lañu am nañu ñoom voilà am nañ ñoom ko ci jigéen ñi parce que am na ñoo xam ne ay saay saay lañ mën nañoo xam ne fii jigéen ñi rek lañu lañu cité ñoom rek lañu ne waaw ñoom bu ñuy kii yooyu ñu lañ ñi nga leen mën a gis ñii mën ñu leen gis mais ndax góor ñu ko ci alatu daaw te gars yi dafay laaj laaj ñu leeral alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ah, waaw namp bi la mooy ñi nga xamante ni nii soit kooku tamit ci la bokk koo xamante ni yaayam moo la nàmpal wala sax euh, rabiba ki nga xamante ne nii bi ñu koy takk dafa amoon doom daa daal doom bi jigéen moo xam mu ngi ci kër gi daa ñëwaale wala nekku ndax foofu foofu moom kooku tamit manoo ko manoo manoo ko man ngaa yéeg ak moom tamit mooy ne manoo ko takk mooy koo xamante ni nit koo xamante ne nii dafa takk soxna soo xam ne jotoon na sëy ba am doom doom bi jigéen léegi bi muy sëy bi mu ëndaale doom bi ci kër gi kooku waa ji ndaw si manu koo takk moo xam ëndaale na ko ci kër gi moo xam ëndaale wu ndax alxuraan dane war a baa ibukumul laati fii ujurikum mais nag même loolu mu wax noonu ne seen doomu jiit ni ñi nga xam ne seen soxna yi ñoo leen ëndaale kan nekk ci seen néeg yi foofu cela ne veut pas dire ki nga xam ne nekkul ci mooy ñiwaalewul moom bokkul comme si nga naan mais moom ñëwul ci kër gii bi may sëy séndaalewu ma ko dañ naan la kooku tamit ci la ndax am nafsu ila xaraja maxrajal xaalibi la mafhuma la mooy texte boo xamante ne nii li mu ëpp lu muy xew lii lay xewe mooy jàpp yaay en général fu muy dem da yóbbaale doom bi mm-hmm. le texte cas bii nag indiwaalewul doom bi loolu du tax ñu ne ah kon nag liñ ciy dégg comme que alxuraan dane ñi nga xamante ni seen doomu seen soxna yi nga xam dañu indaale ay ay doomu jigéen ñu dëkk jigéen ci seen kër yi kon ku ci dëkkul ak ñun bokkul dañ naan la déedéet kooku sax ci la ndax loolu dafa général mais kii mo wax yi na mu ngi déggal waa ci gene est-ce jigéen est-ce que li liñ jigéen comme jigéen ñi ñu ñu lim nii jigéen moom waru la waru la yéete ñooñ waru la tukkee ñoom waru la de suite est que góor ñi tamit am na naan la waaw góor ñi tamit am na mooy ne ñu ñu wax nii góor gi tamit ci la moom dañ naan ko képp koo xamante ne nii règle bi gën a gàtt mooy képp koo góor benn garçon benn monsieur bu taxaw dañ naan ko bépp góor boo xamante nii bépp non jigéen bépp jigéen boo xamante ne nii man nga koo takk man ngaa dem ci jàkk ji wala ci bi fan suñ may may rek kooku tamit dafa xaraam nga wéetal moom ci li gën gàtt mooy loolu eh, mooy ne daal jigéen boo xamante ne nii man nga koo takk manoo wéetal moom manoo ànd ak moom tukk ak yooyu wasallahu na ñaari laaj hmm? ah. ndax jigéen am na comme am am na droit am jaam est-ce que am na droit am jaam bu góor te su boobaa est-ce que ndax la la la nga xam ne ku góor ku fa amee jaam bu jigéen mën na ko ci moom est-ce que loolu mën hmm. ndax papa yi jiitle. Hmm. papa yi jiitle moom waaw bàyyi jiitle bu dee si ñoom fay comprendre maanaam ak ndaw ñu rëcc si mais papa ndaw mu nekk noonu du papa yi góor ko. Hmm. papa yi ndax bu takkee. ndax bu dee do euh, ku góor ki takk na sax ma ba génn àdduna ndax papa yi am na droit takk ko takkaat kooku wala léegi maanaam maanaam ko euh, bon euh, takk na ko par exemple peut-être filaire <laughs> bon dafa nekk sama xel ah léegi wala moom waa di takk na exemple léegi di fàttali ñu indaale doom yi tudd Babacar <laughs> yaa ngi dégg mais Omar jurul Babacar Babacar am soxna ba Babacar jéem am ndax Omar am na droit jur soxna soosu ndax Omar am na droit parce que soxnaay Babacar soxnaay Babacar mi soxnaa bu jur du bàyyi du bàyyi Babacar waaw alhamdulilah wasalatu wasalam ala euh, rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala bi njëkk bi danga ne euh, waaw kay hmm. jigéen ndax jigéen mën na am droit am waaw kay waaw ndax jigéen war naa am droit am waaw dañ naan la lool mën naa nekk loolu mooy premier mooy man naa nekk léegi deuxième bi ndax lan xa euh, ñu jox la benn exemple rek yaa Xadiija radiyallahu anha moom moo moom Zayd te tamit l'islam reconnaître na ne jigéen mën naa mën naa am jaam bu góor mais beneen question bi mooy est-ce que euh, xam nga bu doon jigéen ko jigéen comme waa ji góor bi moo am jaam bu jigéen mën naa séy moom mën naa def moom lépp foofu dañ naan la nag kooku bu dee côté bële manu la nekk manu la nekk te sax du lépp la mën a gis ci moom comme liñ naan la man naa gis taaram ak loolu du lépp am na sax ñoo xam ne karaw bi bu dee sax day yëngal ci dañ koo tere bu dee day yëngal jaam dañ koo tere mais liñ ma bëgg a wax mooy jigéen man naa am mais manu la li bu doon ku jigéen la ku góor ci di fekk ak moom lool moom manu koo nekk baj yi sax bu koy maye sax am na wuute ñu ne comme que jigéen du maye moom day ut koo xam ne moom lay délégué affaire bi pour mu mayal ko ko moom du ko may ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon tere woon loolu léegi mu def euh, li nga ne waa Babacar ndax Omar mën na koo takk jabaru Babacar ndax Omar mën na koo takk jabaru waaw jabaru Babacar ndax Omar mën na koo takk foofu dañ naan la mooy liñ la waxoon sànq liñ ne warabaa'ikumul warabaa'ibukumul laati fi hujurikum ak seen doomu jiit jiit la nga xam ne seen soxla yu ñoo ko leen indaale léegi mooy côté Babacar soxnaay Babacar Babacar moom doom la ci kan ci ndaw si ci Omar no no mooy mooy mooy doomu Fatima moom moo ñëw am doom ji jigéen non soxna ji jigéen Babacar génn àddina. non waaw Babacar génn àddina na koo takk. déedéet est-ce que na waaye ko ndax Omar waaye ndax Omar mën naa takk soxna soxnaay Babacar. mooy dañ naan Babacar Babacar ci boppam moom Omar baayam la. Mhm. baayam la mais du baay bi ko jur xam nga lan mooy yàq lan moo tax relation bële du mën a nekk mooy yaay ji yaay jee tax du mën a nekk ndax yaay ji la fekk kii leen naag moom sëy na ñëw yooyu mooy tax léegi bële moom du man a nekk mooy yàq loolu ndax yaayu yaayu yaayu baabaka kii kii bu dakkee kële day mel ni moom doom ji doom ji soxnaam jur doom ji soxnaam jur muy Babacar soxnaay doomam moom la takk te loolu dañ koy tere mooy loolu wallahu ta'ala a'lam waaye di baax na kon xam naa wa sallallahu wa sallam ala alihi wa